moom nag mu ngi tuddoon Muaaz ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Aa'id ibn Adiy ibn Ka'b ibn Amr ibn Uday ibn Uday ibn Sa'd ibn Ali ibn Asad ibn Saarida ibn Yazid ibn Jusham ibn al-Khazraj moom imaam eh, Muaaz ibn Jabal mu ngi tuddoon Muaaz di doomi Jabal Jabal di doomi Amr Amr di doomi Aws Aws di doomi Aaid Aaid di doomi Adi mu ngi teere askanam mu nga teere ci al-Xasraj di Xasraj di benn partie ci tribu wu rëy boobu di tribu euh, boobu nekk ci waa benn néeg la ci waa lamsaar yi ci waa Xasraj imaam boroom alxulya bi imaam ibn sa imaam abu nu'aym bokk na bi muy def tarjuma seydina mu'aaz radiyallahu anhu li mu ko ubbee am na bokk na ci lim wax mu ne miqdaamul ulamaa wa imaamul xukamaa wa mutaamul kuramaa alqaariul qaanit almuhibbu saabit assahlu sari assamxu saxiy Allahu akbar almutaman almutaman ala al-ibaadi wal amwaal wal masoon min al mawaani'i wal axwaal Allahu akbar mu ne moom imaam Abu Nu'aym kii de mooy Mu'aaz ibn Jabal dàkkantaram ne woon ci li gën siiw Abu Abdirrahman moo doon dàkkantalam di Mu'aaz di doomi Jabal miqdaamul ulamaa moo ne mooy cetu cetu boroom xam-xam yi moo nekk ca kanam lii nag muy wax gis nga imaam Abu Nu'aym rahimahullah eh, ci xiliyatul awliya gis nga saxaaba yi radiyallahu anhu ku mu defal tarjaan da yu bari da lay defal introduction bi wax yu mel nii gisoon nañ ko Seydina Bilaal radiyallahu anhu gisoon nañ ko am na ci yenn yuñ ci am na yoo xam ne cité wuñu ko mooy ne ci wax ci loolu xadiis na du daa toog noonu rek comme ñun def di jayante waaye mooy aylamul ulama alors que yow leer la ne ne waa ji aani bee xamu ni ñuy jàppe sax boo mooy manu nga nekk fi ci biir nit ñi naan waa bu ko defee loolu man nga sànk nit ñi ndax nit ñi dañuy surtout bu dee koo xam ne yow dañu la xamee xam-xam nga nekk bu góor góorgóorlu ngay wax lool ci koo xam ne mérité ko gars yi dañuy koy wóoru léegi ndax yow te nag mën na leen a sànq te nag bu boobaa yow sa responsabilité nag mu ngi ci ndax yaa leen ne ku baax la wala ku boroom xam-xam xam nga nit mën naa baax sax mais lu nekk boroom xam-xam mais ne boroom xam boo xam ne moom li ma waxoon rek ku yeewu doo bari loo koy wax ku yeewu rek doo bari loo koy askan lu mu leer. alim bu moomu ndawa léegi rek la kii ko wa ñu naan dëkk bi Sénégal dëkk bëri borom xam-xam astaghfirullah ndax ñi koy wax mooy ne waamu na si bari nag ñoo xam ne mais fi ñu ko foogee darul foofu que ni ko feeñoo ci télé bi wala siiwoo te ñun ñëpp xam nañ ne ñu bari ci ñu siiw ku yàlla ubbi sa leer sa xam sa sa xol tuuti ci xam-xam ñu bari ci ñu siiw nga commencé di ko déconseiller say soppi ñu leen di déglu en tout cas wala boog di di prendre au premier degré li ñuy wax kon loolu bu seede la te yàlla nag dina leen laaj wasawfa tus'alun te dina leen laaj ah seen seede yi nekk leen fi rek kii ngeen naan waaye jàkka baax mun koy kii te leew bi nga koy wax sa fond intérieur xam nga ne contraire looloo xam déedéet loolu kenn du ko def gisoon nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñuy def tarjuma seydina Usmaan ibn Mad'un radiyallahu taala anhu la ummul ala waxoon te xadis bi mu ngi ci saxiix imaamul Buxaari ne shahaadati aleyka anna allaha qad gafara lak moom ummul ala keroog bi Seydina Usmaan ibn Maz'un génne àddina loolu xam nga gisoon nañu ko ah euh, radiyallahu anhu fële ci Medina bokk ci ñu njëkk a génn àddina ñu koy denc moom mu ne moom ummul ala di ndaw soosu radiyallahu anha mu ne mu tiim néew bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam a ngi taxaw ak saxaabatul kiram radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne ko shahaadati aleyka yaa aba saa'ili anna allaha qad ghafara lak mu ne ko man de sama seede man ummul alaa bu may seede ci yow bii tëdd néew bii tëdd di abu saa'il moo doon dàkkantalu kan Usmaan ibn Mad'un radiyallahu anhu wa ardaa mooy ne buur yàlla jéggal na la mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dégg mu wax lool moo ko wa maa adraaki ana lan moo la xamal que ne yàlla jéggal na ko mu ne ko mais yonent bi alei salatu salaam kii Abu Sa'id bu dul ne moom la yàlla jéggal ana kan la yàlla jéggal mu ne ko ah en man ma ne amma huwa faqad ataahu al kantaa moom mi tëddri Abu Sa'ib Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu moom de qad ataahu dëgg dikkal na ko alyaqiin muy déggi ko yàlla euh, digoon wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka alyaqiin jaamul sa boroom ba dee dikkal la moom de loolu moo xoon yonent mi alei salatu wasalaam nga xam ne mooy fekk ñépp waaw almawtu baabun wa kullu nnaasi daaxiluhu yaa layta shi'ri wala al maw waaw al mawtu baabul dee buntu la wa kullu naasi te ku nekk ci nit ñi daaxilawu di fa dugg dinañ la forcer dugal la yaay dox ba ne ci dara ci buntu bu ñu naan al mawtu dee yaa layta shi'ri ba'da al mawti maddaar waaye aka neexoon waaye ay waaye ka neexoon ma xam laata may génn àddina ana ban kër laay dëkke ndax kat imma ñaara fa nekk imma jannatun wa imma adab wal iyaadu billah suwaa ajjana ja'alana allahu min ahliha suwaa ajjana yal nañu yàlla boole ci ña fay dëkke wala safara rek yal nañu yàlla musal te ñu koy suux mun a kàntaa moom mii de tëdd faqad ataahu al-yaqiin dëgg-dëgg lu leer certitude ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne nit ñi dañuy nelaw gaa ku ci ku ci dee gi yeewu ñu bari loolu mooy la mooy ëpp ci nit ñi dañuy nelaw am na ñoo xam ne nag buur yàlla moom rey na leen rey googu fii ndax allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha buur yàlla mooy rey bakkan yi jamono ja nga xam ni moom lay dee mooy ba muy nelaw am na ñoo xam ne buur yàlla dee dañu waroon a dee nga xam ne après ci lañu war a yeewu di gis réalité yi lu nekk ñu xam dëgg-dëgg lan mooy réalité bi nekk ci li di tax lii di dox ak lan moo tax loolu yàlla may na leen ko fii ci kaw suuf laata ñuy dee yàlla nañu ko yàlla defal mais ñu ëpp nag ci nit ñi ñoom réalité yooyu bala ñu ko bala moo dévoilé wu ci ñoom moo ñu dee ba pare bañ dugal leen ci seen bànneel wala ñu dee ba seen ruux tàqale kook seen yaram bu boobaa nag ci lañuy doora réaliser yaa laytani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima moo tax nga bi ca aaya ba yaa laytani ay way aka neexoon man waay kuntamaaw ma ak ñoom waaye bu ko defee fa afuuza fa afuuza fawzan azima bu ko defee ma tonaw gañe gañaay bu rëy rëy kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne amma hada fa qad ataahu al yaqin kantaa kii tëdd de lu leer dikkal na ko muy dee amaa wallahi wa ana mu waat ci yàlla ne ah kantaa man de même maa yi ndaw yàlla de maa adri maa yaf maa yufhalu bi wala mu ne ndaw si sa seede bii nga seede ci moom de ah lan moo la ko xamal ndaw si ne ko ah mais kan la yàlla yërëm bu dee jéggal yërëm ko bu dee yërëmul abu saayib ak nim baaxe mu ne ko ah man de maa yonent bi ndaw yàlla li waaye nag xaw ma lan la ma yàllay def xaw ma lan la def xaw ma tamit lan la leen di def waaw waaw mais loolu est ce que da ngaa yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ne loolu jamono jooju xamu ko woon te loolu alxuraan wax na ko kul maa adri maa yaf maa yufalu bi wala am na aaya buy wax lu mel noonu waxal ne xaw ma lan lañuy def ci man xaw ma tamit lu ñuy def ci yéen moo tax mais loolu moo lu boo mu doon affirmer lool xamu ko woon wala yàlla dévoilé bu ko woon moom xam nga ne yonent bi alayhi salaatu moos bu demul bu demul ci këru yiw ko fay dem nii pour attirer attention ndaw si ak xeet wi ñuy bañ di aventure ci yoo xam ne borom bi lay ñeel mooy di wax naan diw nga àjjanaat ay waay moom de moom suñu diw ay waay diw waay suñu bàyyi nga xamante ne waaye mu nga ca àjjana waay yu sedd ya kan moo la ko wax hay waaye diw mi mu ne moom moom ndeysaan moom ma ca biir àjjana hay rahmatullah ma ci biir àjjana kan moo la wax loolu lu tax nga taxaw di affirmer loolu gisoo yeneen ci baa saab saab bi mu wax kii wamaa adraaki ana kan moo wamaa adraaki ma ma anna allaha qad ghafara la kan moo la xamal ne buur yàlla moom dal dina koy jéggal ku la ko xamal pour bañ nit ñi aventure wu ci loolu jaam da xam ne jaam ba bu la yàlla lu la yàlla xamal nga xam ne loolu la la xamal même bu la xamalee ne diw mii sax bu texe du loo xam ne c'est pour ngay wër ci nit ñi naan waaj yi du texe moo tax yooyu buntu la yoo xam ne dañ ko war a tëj bañ di ko wax ci mbooloo ba fitnaa yi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi xamul comme ni Ali ibn Abi Taalib wax ne xaddisu naas radiyallahu bima ta'lamun wala bima ya'rifu bima ya'rifu ya'rifun aturiduuna an yukaddaba Allahu wa rasuluhu ne wax leen ak nit ñi ci saxiixu muqaddimatu saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj mu ne wax leen ak nit ñi ci ci niveau boo xam ne ñoom loolu lañu xam ndax da ngeen a bëgg ñu weddi yàlla weddi yonent bi alayhi salaatu wasallam ndax seeni wax ndax yéen ñi dañ koy wax indi jax-jaxal ci xolu ñoo xam ne ndax ñu li ñu ne woon baax na yooyu yëpp xamuñu ko woon doon jaamu yàlla normalement nga ñëw wax leen loo xam ne tax na seen xol ñu nekkati ci sikki sàkk ba mën na leen a dugal ci kiife moo tax loolu lu am solo du lu ne lañuy wax fu ne ndax yi ngay wax nii yépp manoo fi ne yaa ko gënoon a xam saxaaba yi radiyallahu ak ñi nga xam ne ci ñoom boo ko jëlee est rek di ko grand placé déedéet inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay ma yara dhaka dhu jahlin fa yaftatina imam zayd al abidin ibn uh, uh, al husayn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma loolu moo xam inni man la ak tum damay nëbbu min ilmi ci sama xam-xam jawaahiru la ci gën a gànjaw kay maa yura daaka zu kay maa yara daaka zu jahlin fa yaftatina ndax damay bañ ku xamul yii gis ko daal fitna tàbbi di fitna ndax da koy weddi am na yoo xam ne boo ko weddee al nga weddi ko te yow yaa ko ci kii ba pare sax mën naa dem yow ñu daal la pendre la rey ba pare ñoom ñu jàpp na ñoom ñi rafetal jëf comme ni mu ko waxee ci ab yaadee ba mu jeex kon imam Abu Nu'aym yi muy wax du ne day toog di wax ma yii yépp ay miqdaamul mu ne Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu miqdaamul ulama mooy ci féete ci kanamu mooy tetu tetu boroom xam-xam yi mooy seen njiit yonent bi alayhi salaatu salaam ko ay xadiis li nañ ko gis ci biir tarjuma bi insha allah wa imaamul xukamaa mooy ki nga xamante ne nii mooy ilimaanu njiitu way xereñ yi way saaj yi mooy seen njiit wa mee to'aamul kuramaa way ñi nga xam ne ñooy ñi am tedd moom da leen di jox di leen leel ci xam-xam waaye di leen defal lu mu mën di am ci wàllu alal lu mu am ni mu tabee ci alal noonu la tabee ci xam-xam alqaari'ul qaanit mooy aji jàngkatu alxuraan bi xaafizul quraan bi alqaanit nga xam ne day toroxlu di dellu ci boroomam almuhibbu ki nga xam ne moom la yonent moom mooy ki ñu sopp kan ko sopp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam assaabitu ki nga xam ne moo sax ci njàngaleem yonent mi alayhi salaatu wasalaam ba nu muy génn àddina ba pare mooy ki nga xam ne as-sahlu salim nga xam ne dafa woyof nit ku woyof la woon neex a nekkal foo ko fekk mu ngi nekk koo xamante nit ku neex a dëkkal neex a toogal neex a jataayoon waaye as-samhu saxi nekk koo xam ne day day day day jéggale di jéllale ba pare noonu la tabee moo raw gaaw mooy ki nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi ba yónni ko fa yi ko yónni wal ak alal yi mu jeexe loolu la imaam abu nu'aym radiyallahu an rahmatullah alayhi boroom xulyat xulyatul awliya ubbee kanta imaam al addahabi ci siyaru a'laami nubala rahmatullahi alayhi moom mu ne as sayyidul imaam abu abdirahmaan al ansaariyul madaniyul badri mu ne kii de mooy assayidul imaam mooy sang bi nga xam ne sang la te imaam la ñu ngi ko ginoon a dàkkantalam bi gën a siiw moo doon abu abdirahmaan al bokkoon ci kojug waa lansaar al ci néegu Xasraj almadani dëkkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne al badri te fekke woon na euh, gazwatu badrin moom di geeru badar seydina muaaz radiyallahu taala anhu wa arda moom nag seydina muaaz ibn jabal radiyallahu anhu fekke woon na al aqaba muy aqaba yi ñu gisoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk mu ngi woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman doon wër ci mawaasim yi ngir am ñu ko dimbali lakinnahu lam yazal yaqfu mawaasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasil li boroom xilaas wax radiyallahu taala an alxaaji ma an assayidu an assayid alxaaji malik alayhi ridwaanullah mu ne woon lakinnahu ndax wa jiima ashrata aaman fi quraysha sawa munaadiyan qawmahu wal qawmu fil harami mu ngi ko commencé woon ne wa jiima ashrata treize ans yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam des biir màkkatal mukarrama di leen woo ay ñoñam di quraysh waaye wal qawmu fil xarami waa Quraysh ñi ëpp ci ñoom rawatina seen kilifa yi fil xarami ñu ngi ci bañal ko ne duñu ko gëm mukk abadan ñu gëm la waaye loolu gisoon nañu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam taxuloon mu désespéré moo tax mu ne lakinnahu waaye le fait ñu nekk ci gàntal ko bañal ko ba tëdd ci naaj wi waaye loolu lépp dañul moom aleyhi salaatu wassalaam lam yazal dañul yaqfu mawaasimahum di xencu di dem fi nga xam ne fa lañuy ñuy daje ci seen foire yi ñoom arab yi lan moo tax mu fay dem mu ne yarju min allahi awnan ghayra muttasimi muy yaakaar ci borom bi subhaanahu wa ci foire yooyu yàlla tàggatal ko fa xol yoo xamante ni nii ci ñoom lay jaarale ndimbal gi mu ko war a dimbali dimbal boo xam ne du dog ba faw Aqaba boobu noonu ba muy wër di wër ba daje waa Ansaar bañ nangul ko Seydina Muaz mi bokkoon na ci ñooñu fekk boobu jeune la woon moo tax imaam az-Zahabi ne shahida al-Aqabata shaban amrad fekke na Aqaba yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daje woon ak waa Ansaar famina ngir tëral ñoom ay accord yoo xam ne jaayanteeg ñoom ngir ñu man koo fat fat ñi nga xam ne ñoo ko gëm ba pare dimbali ko comme ni ñuy dimbalee seen bopp seeni doom ak seeni sox moom fekke woon na ko te boobu jeune la woon boo xam ne am lex yi benn fi peppu karaw newu ci woon tellement ni mu nekk jeune moom imaam Muaaz ibn Jabal radiyallahu taala wa ardaa eh, bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gàddaay see madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom bokkoon na ci ñi nga xamante nii ñi ginoon a ak moom ba njàngale yu bari mu jële ko ci alayhi salaatu wassalaam ma kawnihi shabban kama qiila anifa malgré li muy nekk jeune yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee madinatul munawwara bokk na ci ñi gënoon a takkook moom ba moo tax seydina Muaad fekke na Badar comme niñ la ko waxe léegi te takkoo googu mu takkoo woon ak alayhi salaatu wassalaam tax na euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seede ci moom seede yu am solo comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam al buxaari raximahullahu daal di solo ci fadaa'ilul quraan na ko noonu indi na ko ci ay bërëb yu bari ci saxiix bi moom imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al xajjaaj indi na ko ci fadaa'il yi ci ngëneel yi imaam at yi soloo ko ci al ci jaloore yi naka noonu Abu Nu'aym indi na ko ci al ci Hulyatul Awliya yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te xadiis bi gisoon nañ ko bi nga xam ne moom lañu doon def tarjama ibn ummi abdin di abdillah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne xudul qur'aana min arba'a min ibn mas'udin fa bada'a bihi wa ubayun min min ibn mas'udin fa bada'a bihi ci benn riwaaya wa ubayyin wa Mu'aaz ibn Jabal wa Saalim mawla Abi Hudayfa Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne moom dégg na yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne xudul qur'aana min arba'a jël leen alxuraan xam-xamu alxuraan ak alxuraan jël leen ko ci ñeent di wax ak saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni diw jël leen ci moom alxuraan ñeent ñii allahu akbar ñun lii lu rëy nga saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu ni ñu baree mu ne jël alxuraan ci ñeent ñi moo tax am na ci benn riwaay Abdullah ibn Amr ibn al mu ne moom déppi boobu la bëgg ñi ba mu déggee lool non da leen a sopp Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ndax lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne yéen saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum xudul qur'aana jël leen alxuraan min arbaa jële ko ci ñeent min ibni mas'udin jële leen ko ku njëkk abdullah ibn mas'udin radiyallahu taala anhu wa ardaa moom gisoon nañu mooy kan mu ne wa ubayin ak ubay Seydina Ubay di Ubay ibn Ka'b moom gisaguñu ko incha allah dinañu ko gis bu ñu àggee ci ay mbiram eh, al ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne wa Mu'aaz ibn Jabal ñetteel ku ngeen di jële ci alxuraan muy Seydina Mu'aaz ibn Jabal mu boole ko ci liste bi ki mujj gi mu ne wa Saalimin mawla Abi Hudayfa ak Saalim nekk kii nekkoon jaati gém di abu xudayfa radiallahu taala anhuma wa ardaahuma seydina muaad radiallahu anhu dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo mokkaloon alxuraan ci saxaaba yi te ñoo ñu bariwuñ woon jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy dund laata muy génn àddina moom seydina muaad radiallahu anhu dafa bokk ci ñi nga xam ne ci saxaaba yi ñoo mokkaloon alxuraan moo tax ku wax leen lool jël leen alxuraan ci ñeenti ñi ah, Seydina Anas radiyallahu taala anhu mu ne ci xadis boo xam ne bu wér la mu ne jamaa alqur'aana ala ahdi rasulillah arba'a kulluhum min al ansaar Ubay ibn Ka'b wa Zayd ibn Haritha wa non wa Zaydun voilà Zayd pas Zayd ibn Haritha wa Zaydun wa Mu'aaz ibn Jabal wa Abu Zayd ahadu umumati Zayd bi mooy Zayd ibn Thabit Zayd ibn Thabit mi nga xam ne moom la Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu daal di woon chargé ngir mu dajale alxuraan Allahu akbar maa a'zamahu min amal ana ko gën a rëy ci tâche bu nit mën a def waaw akbar moo tax mu ne ma bu ngeen ma santoon lii ngeen ma sant bu ngeen ma santoon ma yëkkati montagne yi sax looloo gën a woyof ci ma dajale alxuraan ñooñu ñoo xamoon lan mooy alxuraanu rabbil alamin lan mooy alxuraanu yàlla ci boppam alxuraan mooy lan kon Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne jamaa alqur'aana dajale na alqur'aan ala ahdi rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne dajale na alqur'aan mooy takk na ko mokkal na ko fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi dund arbaa ñeent ñoo xamante ni kulluhum min al ansaar ñoom ñépp ci lansaar lay bokk lañ bokk di waa ahlul madina ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne ubay ibn Ka'b kenn ki ci njëkk mooy seydina ubay ibn Ka'b wa zaydun di zayd ibn thaabit radiyallahu anhuma mu ne wa Mu'aaz ibn jabal ak seydina Mu'aaz ibn jabal wa abu zaydin ak abu zayd ahadu umumati moom seydina anas mu ne kenn la ci sama baay tix yi abu zeyli boobu radiyallahu taala waaye yonent bi aleyhi salaatu seede yooyu mu seedeel jabal muy wax ci xadiis boo xam ne imaam ahmad ibn hanbal naka noon imaam at-tirmidhi raxmatullah alayhim naka noonu imaam ibn maaja solo na ko ci muqaddima bi sa mooy sunanam abu nu'aym imaam abu nu'aym ak imaam ibn saad ñoom ñépp soloon nañ ko ci sanad boo xam ne bu wér la ñoom ñu ngi ko jëlee ci seydina anas radiyallahu taala mu yëkkati ko mu ne arhamu ummati mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ay wax arhamu ummati bi ummati abu bakr mu ne ki gën yërëm xadiis bi gisoon nañu ko boo fàttale koo gisoon nañu ko Euh, xadiis bii nii jot nañ ko fi gis yenent bi aleyhi salaatu salaam ne arhamu ummati bi ummati abu bakrin radiyallahu mu ne ki gën yërëm samaw xeet bokk ci sama xeet ñi gën a ki gën yërëm samaw xeet te bokk ci sama xeet man aleyhi salaatu wassalaam mooy abu bakrin waaw akbar moo tax bi aleyhi salaatu wassalaam génne àddina kaana aban li ummatihi aleyhi salaatu salaam moo nekkoon bàyyi ñépp jamono jooju nga xam ne il suffisait d'un faux pas umma bi tasaaroo communauté bi tasaaroo faux pas bu ndaw communauté bi tasaaroo mu dajale leen dajale ñépp ba ni nga xam ne noonu lay génne àddina daal di jox xilaafa gi seydina Umar ibn al-Khattab comme ni ñu ko gisoon ci tarjumaam moom radiyallahu ta'ala an as-Siddiq wal kon mu ne ki gën a samaw xeet ci samaw xeet Abu Bakrin mooy seydina Abu Bakr mu ne wa ashadduha fi diinillahi Umar ki nga xam ne nag moo gën tar gina dëgër ci diine ji mooy Seydina Omar ibn al moom mooy azima la jële mbir mi mooy ne fi mu ko moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab yonent bi alayhi salaatu ne bu ma sow bu sa euh, idaa ra'a ash-shaytaanu Omar bu ko gisee mu dugg benn benn boulevard wala benn yoon quarante jours seytaane du jaar foofu waaw tellement ni mu tare woon ci diine ji mu nekkoon amu ci woon santiment wu dara moo tax mu ne woon alayhi wassalaam Badar gis nga prisonnier Makka yi Quraysh yi man li ma gis mooy ñu jox ku nekk ñu xool ku nekk ki nga bokkal ki nga bokkal ci ñoom nga dagg baat bi nga rey ko ba ñu xam ne ñoom kuffaaru Quraysh yi ñun sans complaisance amuñu benn passion benn ay jaaru cofeel wala dara lu ñuy am ak ay yéefe ba ñu xam ni fii noonu lay deme ñu rey leen man loolu laa gis ba mu ko laajee abeem dana man li ma gis mooy ku nekk ñu xool kan mooy sa mbokk moo xam sa baay lañ jàpp jullit bu ñu jàpp baayam mu doon doon xeex bokk ci kuffaar yi si ni ñu jox la jaasi nga dog sa bokku baay bu ko defee ba kuffaaru Quraysh ni bu ñu yëgee loolu dinañ xam ni ñun nekkuñu fi di di di di di di di di baa di am ak ñoom denn compassion ndax mu ne wa ashaddu fi diinillaahi Umar mu ne wa asdaquha xayaaan Usmaan ki ci gën a dëggu nag ci ak kersa Usmaan Usmaanul Mi'taa Allahu akbar muy Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanul mannaan moom seydinaa Usmaan moo ci ginoona bari kersa te loolu waxoon nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee woon na lan moo tax duma euh, ruus koo xamante ne tastaxyi minhu lmalaayika malaaka yi dañu ko ruus loolu la tontoon sayyidatu sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne wa a'lamuhum bil xalaali wal xaraami mu ne nag ki nga xam ne moo leen gën a xam alxalaalu wal xaraam loolu mooy fiqh loolu mooy li ki leen gën a xam lu dagan lii dagan naam lii xaraam na kooku nag mooy sayyiduna Mu'aaz ibn Jabal Allahu akbar Allahu akbar wala seeni biroo kii leen gën a xam xalaal ak xaraam mooy sayyiduna Muaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa eh, mu ne wa afraduhum ki leen gën a xam nag affaire u miraas mooy Zayd radiyallahu anhum ba ni xadiis bi jeexi tudd Seydina Ali ibn Abi Taalib moo leen gën a lan xam lépp loo xam ne moo jëm ci àtte aqdaahum ali waaye mu ne wali kulli ummatin amin wa aminu hadhihi abu ubayda mu ne nag xeet wu ne nag am na nag koo xam ne ah mooy amin bi moom li ñépp wóolu mooy rasul umana kooku mu ne nag wa aminu hadhihi al umma moo tax képp ku ko doon rek ci moom nga moom mooy aminu umma bi par excellence muy kan abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon gis nañ seydina mu'adh yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na wa a'lamuhum bil xalaali wal xaraami mu'adh ki leen gën a xam lu dagan ak lu xaraam mooy sayyiduna Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa naka noonu imaam Abu Nu'aym soloona ak imaam ibn Sa'din naka noonu imaam Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo rahmatullahi ala al jamii yonent bi alayhi salaatu wassalaam seede boo xam ne seydina Umar ibn al-Khattab moo ko seede ci seydina Mu'adh ibn Jabal loo xam ne seydina Umar nee na moom moo ko dégg ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax seydina Umar ibn al-Khattab bi muy génn àddina dane dañ ne ko euh, ana kan man istaxlafta ala ummati muhammadin alayhi salaatu wassalaam ana kan ngay def mu wutu la ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy mu nekk njiitu julli seydna umar ibn al-xattaab radiyallahu anhu mu ne law adraktu mu'aadan thumma wallaytuhu thumma laqiitu rabbi mu ne man de bu ma fekk boobu jam nañ ko abu lu euh, almajusi comme ni ñu ko gise woon alayhi min allahi ma yastaxiqu jam nañ ko ba mu nekk ci lalu sukuraatam ñu koy laaj seydna omar de ne law adraktu muaadan bu muaad ibn jabal fekkoon mu ngi dund de ndax fekk na seydna muaad génn àddina moom moo njëkk génn àddina seydna omar ibn al-xattaab bu ma fekkee woon ne Seydina de bu ma ko bu doon mu ngi dund jamono jii summa wallaytuhu ma def ko mu jiite nit ñi comme ni ma Seydina Abu Bakar def am na ci yeneen riwaaya dafa tudd ay nit boole ci Seydina Muaaz ne Seydina Muaaz ak Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah ñooñu moom bu ma ci amoon kenn dama koy def mu jiite nit mu ne bu ma fekkoon Seydina Muaaz ma def ko mu ne ko mu jiite mbir yi après man summa laqiitu rabbi ginnaaw gi ma dajeeg sama borom bu ma génnee àddina man Umar ma ma ma ne ndax yàlla ñépp lay man istaxlafta moom Seydina Omar mu nekk ci lal sukuraatam naan ay bu ma fekk bu doon de Muaz mu ngi doon dund ma def ko mu jiite nit ñi bu ma génnee àddina nii dem ci sama borom mu ne ma ana kan kan nga teg ci kaw ummatu muhammadin alayhi salaatu wa salaam kan nga def mu wutu la mu wutu la ci xeet bi Seydina Omar nee na la qultu waat naa ne kon bu boo konoonte kon dinaa ne dinaa tontu boroom bi ne ko sami'tu nabiyyaka wa abdaka alayhi afdalu salaatu wa salaam yaquulu ya'ti Mu'aaz ibn Jabal bayna yaday al-ulamaa bi ratwa mu ne bu ma defoon loolu ñëw ci borom bi mu laaj ma ne ma ana kan nga def mu wutu ci xeet yonent bi alayhi salaatu wasalaam sa ginnaaw dama naan ko man di dégg naa sa sa sa yonent sa jaam bi alayhi salaatu wasalaam yaquulu man ibn al-Xattaab dégg naa moom alayhi salaatu wasalaam ne yati Muaaz ibn Jabal ne Seydina Muaaz ibn Jabal de dina ñëw bayna yadayil ulamaa yawmal qiyaam dina ñëw nekk ci kanamu ci kanamu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim moo tax ana la imaam ibnu Nu'aym li mu waxoon ne miqdaamul ulama du loo xam ne dafa toog rek di ko wax waxoon naa la xadiis la xadiis baa ngoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne ya'ti Mu'aaz ibn Jabal bayna yaday al ulama nekk ci kaw képp kuy boroom xam-xam boroom xam-xam yépp cortège boroom xam-xam yi kiy nekk ci kanam mooy Seydina Mu'aaz ibn Jabal Allahu akbar cortège boobu nag yàlla nañu ci yàlla boole ndax ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ñooy warasatul anbiya ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo doon dëgg dëgg dëgg dëgg yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mooy al ulama comme lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne al ulama warasatul anbiya ndax yonent yi kat lam yuwarrisu dinaar dirhaman wala dinaara waaye lii nga ñoom duñu doon ñoom bu ñu génnee àddina yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bu ñu fi newatul di dund comme ni ñu doon dunde comme ni bi ñu fi newee ngay dem seen kër di leen fekk ñuy nelaw léeg-léeg nga xaar leen wala yooyu wala ñu nekk fii ngeen di ànd kon noonu ni ñu ko doon defe ñépp ñépp ba ñu génnee àddina loolu seen ginnaaw bàyyi fi ay ay dollar ak dalasi bàyyi fi diinaar du wàllu xaalis boo xam ne ci or la waaye bàyyi wu fi li nga xamante ni mooy yi nga xam ne argent bàyyiwuñ fi lool du lool lañ leen di doonne waaye ñooñu mu ne xam-xam lañ leen di doo doonne fa man axadahu axada bi xadin waafir képp koo xamante ne nii nag jël na ci loolu mooy ndooneewu yonent yi alayhi salaatu wassalaam loolu tax imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa ma sa eh, jóge ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk ci jamono jamonoy euh, boobu yonent bi alayhi salaatu salaam génn na àddina mu fekk ñëw ci marché bi fekk fa nit ñi di di ci commerce yooyu mu ne laa ilaaha nit ñi ñu ngi ca jàkka ja di séddoo ndonoog yonent bi ndono ndonoog yonent bi alayhi salaatu wa salaam héritage yu yonent bi alayhi salaatu wa salaam bàyyi nit ñaa bàyyi yaa ca jàkka ñu koy séddoo gaa yi njëkkante gaaw dem ci jàkka ji fekk fa boroom xam-xam ñuy jàngale ahadisu alayhi salatu wasalaam ñuy jàngale hadisu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëw na ko ma Abu Hurayra ana li wax mu ne lii lii mooy donal yonent bi alayhi salatu wasalaam mooy xam-xam bii Allahu akbar Allahu akbar ak tarbiyatu bil hadath wan leen mbir lii la action ne ni nii la lii mooy doon moo tax mu ne yonent bi alei saatu salaam ne képp ku jël xam-xam boobu ku ci téye kooku moom téye na par bu rëy rëy rëy rëy bu rëy rëy rëy la téye yàlla ñu ci yàlla maya maya maya may ndax xam-xam bu doy waqul rabbi zidni ilma foo tollu del wax yàlla yokku kon yonent bi aleyhi salatu wasalaam nee na Seydina Omar Seydina Muaaz moom day ñëw Euh, ci kanamu boroom xam-xam yi bi ratwa mooy ramyatu xasa mooy nim leen di jiitoo comme foo xam ne mooy ñi topp ci moom ñi sës ci moom après bu jiitoo ci cortège bi ñooy du cortège comme manifestation yi ngay gis da nga xam ne même bu dee am na ku jiitu gars yi presque ñoo bokk fuñ nekk rek ñoom ñëpp ay doxandoo noonu euh, tem ñuy lóngoo wante mais moom moo leen di jiitu ñi topp ci moom dëgg rëkk mooy ne seen distance ak ñu topp ci moom mooy boo jëlee aw xeer sànni fi muy dal noonu la leen rawe wala boo jël ab kii xeej xeej sànni fa dal lu toll noonu la leen wala boo xoolee fa sa bët di yem waaw akbar kon de loolu mooy Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ah. kon gis nañ ne xoola xam-xam bi mu jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam nga ni lii du lu tuut li tax euh, mu seedeel ko lii la moom nag Seydina Muaaz radiyallahu anhu ci taqoo bu mu taqoo woon ak alayhi salaatu wassalaam xadiis boobu noonu nekk ci saxiixay ni yonent bi alayhi salaatu seydina Muaaz ne dama mas a nekk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ala ximaarin ci mbaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam rusul ci tey rusul wóolu yéeg R4 mbaam mu ne kuntu radifa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala mu ne dama mas a nekk yonent bi alayhi salaatu wasallam bu doon tey mooy li ñaan supporté nga toog nga yéeg ciw fas comme ni borom moto bi yéegi ci moto teg nekk ci kanam am kum teg ci ginnaaw comme noonu ñu def noonu ci fas wi ci mbaam wi mu ne dama mas a nekk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na boo xam ne da nga li dox sama diggante moom mooy teg gi mooy kii kii da ngay xam nga fas da ngay teg looy ak teg gooy teg ci mbir bi mu ne lool moo nekk sama diggante moom mu nekk ci ginnaaw nee na ñuy dox ba ci yàgg yonent bi ne ma yaa Mu'aaz ibnu mu ne ko labbayka labbay labbayka wa sa'dayk yaa rasuulallah mu ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu yéeg ci mbaam di dem mook Seydina Muaz Allahu akbar yal nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam supporté noonu ba ba ba ba fépp fu mu man di nekk ndax suñu boroom nee woon nañu wa'lamu anna fiikum rasuulallah Allahu akbar noo aay bii moom noo aay bii aay bii aay bu gaaw la moo tax alayhi salaatu wassalaam du koo xam ne dañ koo tëj ci xabru rek fala ne moom du moom moom moom moom moom foofu c'est fini te loolu gisoon nañ li koy dëggal bi ñuy gis Isra wal gis gi mu gis Seydina Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la nekk ca xabroom di julli ba bàyyi mu romb ko baytul maqdis dem baytul maqdis fekk ko tamit ci kaw lan moo tax mu nekk xabroom di julleeg yooyu mooy ne ñoom nekkuñu foofu luñ leen a tëj c'est fini moo tax suñu boroom ne waalamu ay jullit ñi xam leen waaye am na fiikum ko dëgg dëgg mu ngi seen biir rasulullah ndaw yàlla li waaw mu ngi ñun lion gii Indonésie waalamu xam leen ne anna fiikum que mu ngi ci seen biir yéen jullit ñi rasulullah sallallahu wa sallam yàlla nga nag yàlla def ñun moom mi nekk ci suñu biir ñu fexe ba di ko man di laaj suñuy laaj mu ñuy tette ci lépp lu ñuy def wa ma dhalika lak ala bi aziz loolu jafewul yàlla yàlla liy mbir yi ci loxoom la ne moo koy jox ku ko neex day maye rek moo tax moom alay saatu saam ne leen bu ngeen di laaj yàlla ñaan leen ko Firdaws mais man daal àjjana daal moom bu ma ci duggee ci kaaf ya sax baax na déedéet nit da ngay ñun daal loolu la ñaan amin kon Seydina Mu'aaz ibn Jabal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa Mu'aaz ibn Jabal mu ne labbayka ya rasulallah wa sa'day mu wuyu ko wuyu naa la yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu doxaat ba ci yàgg waxul eh, ñu doxaat mbaam mi continuer mu woowaat ko yaa Mu'aaz ibn Jabal ne ko eh Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wallahi huwa akbaru min al jabal moo gën a rëy montagne Seydina Mu'aaz waaw mu tontuwaat ko ne ko labbayka ya rasulallah wa sa'dayka wa ma qaal mu ne ko wuyu naa la yow yonent bi alay yow ndaw yàlla li taw pare naa ngir déglu li ngay wax ñu demaat tuuti yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa Mu'aaz ibn Jabal woowaat ko ñetteel bi yoon ne ko yow woo naa la yow Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu tontuwaat ko ne ko labbayka ya rasulallah wa sa'dayk daal di koy tontu Allahu akbar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam door koo wax loolu gisoon nañ ci saxiix imaamul Buxaari seydina xadiisu seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu doon wax benn mbir da ko doon répété ñetti yoon moo tax yaay Aysa radiyallahu anha ne woon ba ko naa Seydina Abu Bakr Abu Hurayra radiyallahu anhu doon laaj ndax est-ce que du bu waxoon ay xadiis ba pare day doon wax comme que néegam ci foofu la ne woon ci minbar bi noonu ci côté bi da doon laaj ne ko ndax lii du lii ma wax du yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko wax bi yaay da fekkoon mu nekkoon ci ay jaamu yàllaam bi mu paree fekk mu dem mu ne bu ma fekkoon dinaa ko ne waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam doonul woon sarde affaire yi nii mooy di mooy comme si comme ki nekk amphithéâtre dina ko xam prof bu toog di wax noonu gars yi di bind saa muy nekk di répéter mu ne moom mu ne yonent bi alei salatu salaam doonu loon def noonu moom dafa doon répéter mbir yi mu woo ko ñetti yoon loolu sunnaam la woon ci façon li muy waxe ndax li muy wax dafa bari solo te nit ñi dañ ko war a takk te ñépp yemoon am na ñoo xam ne wax buñ ne dee lu ñu dégg tey buñ déggoon discours quatre heures de temps léegi mokkal nañ lépp man koo tariwaat ba waa ji doon def discours bi nga xam ne këyit la yoroon day waxal noonu la ñoo imam Shouba yemoon bi meloon moom mi ne masumaa jël lu ñuul di ko bind ci lu kaw lu te kenn masu la wax manaan ko répéter ndax loo wax mokkal naa Allahu akbar nga gis ñenn ñi moom bu ñuy liir bañ a mokkal deux pages yi lu ñu lu tegu seen bët ñu mokkal ko comme ñoom imaam Shafi'i rahimahullah da ngay nëb dañ doon nëbb benn benn partie bi ba xool bi ni ñu ko xoolee photographie nañ lépp ci seen xol xel seen xol loolu nag bu fi kenn naan affaire yi non loolu kii rek la mooy ne dañoo setoon ci bàkkaar rek shakawtu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa arsh wa allamani anna al-ilma nuurun wa nuurullahi laa yu'taahu laa ya laa yu'taa li laa yu laa ya laa yu'taa li aasim mu ne man imaam Shaafi'i moom dafa amoon problème mokkala moo tax problème mu mokkal bul toog rek ne man dama am problème mu mokkal léegi doo ko fexee faj comme man ni may def nga xam ne man damay toog rek man moom moo laa def man moom sama bopp bi dafa fënëx mokkal dara laa ci manul waaye du ah ah du ma def benn defuma benn effort ngir loolu de mais loolu moo jaaxle man sama doomu jamono man looloo ma jaaxal man sama bopp damay xam ne lii problème la mais du ko faj te kat xam naa liñ koy faje mooy bàyyi mooy rek voilà suñu mooy bu bari gi ma newee ak ñi ñu bari ci ñi dul mokkal am na ñoo xam ne rek yàlla noonu leen bindee ñu sell lañu mais yàlla dafa def ñoom du mokkal lu kii ñooñu woo taxul ñuy wax lii généralité lañu mais ñu ëpp mooy yàlla la mu ne bi ma demee wax ko sama sëriñ di wakiya al-Kufi rahmatullah yi nekkoon sëriñu moom gis nañ ko fi ah bu bari sayyidina wakiya rahmatullah alayhi wax ko ko njàmbat ko mbir mi li ma wax damaa digal daal di may jiite ci ne ma li ngay def mooy da ngay bàyyi mooy yàlla ndax kat xam-xam leeru yàlla la leer la boo xam ne yàlla du ko jox mooy kat mooy xam-xamu diine nii surtout yàlla du ko jox ay ak moykat mooy il sa xol laat mais loolu ñun xam nañu ko waaye bon euh, ndax jëf bi c'est là où le bas kon mu ne Seydina Muaad radiyallahu taala anhu wa arda bi mu ko woowaatee ñetti yoon ne ko ndax xam nga maa xaqullahi ala al-ibaadi wa maa xaqul ibaadi ala allah yonent ne ko bi mu ko wuyoo woo ko ñetti yoon mu daal di koy wuyu mu ne ko est-ce xam nga ana lan mooy euh, àqu yàlla ci jaam bi ci jaam yi ak lan mooy àqu yàlla jaam yi ci yàlla Seydina Muaz ne allahu wa rasuluhu a'lam yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam ñoom ñoo xam mbir mi man de xawma mu ne ko xaqullahi ala al ibaad àqu yàlla bi nga xam ne moom la obligation la ci jaam ndoddu jaamam bu ne mooy bu ya'buduhu jaamam yi daal di koy jaamu wala yushriku bihi shay'an mooy ñu jaamu duñu ko bokkaale kenn wala lenn wala dara muy jóme ci lan tawxiidu rabbil alamin wéetal borom bi subhaanahu wa ndax moom kat laa nidda lahu wala lahu kufuwan ahad moom nag yàlla nag amul dend te amul maas amul ku koo xam ne day day biirante moom mag kon mu ne àq moo tax lo yii nag boo ko comprendre euh, problème wu gars yi nga xam ne ay jullit lañu sax ñenn ñi sax dem ba euh, ñu ne sëriñ lañ ndax no ni ñu sant ak wala bopp ñoom ñu improviser seen bopp sëriñ wala boroom xam-xam am na ci ñoo xam ne ñoom dañu am problème ak yéeféer buy yéeféer boo xam ne gis nañ ci biti ñi day def lu baax lu bari di def ay ac action de de bienfaisance ak yooyu dee ñu ne kii safara la jëm mais loolu ñoom da lay jaaxal mais lan la lay jaaxal pourtant boo xamee liy jaaxalul te xaw ma sax lan la leen di jaaxale ginnaaw suuratul bayyina innal ladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikina fii naari jahannama xaalidina fiha abada loolu kay leer na nga xam ne ñooy mushrikuuna yi di bokkaalekatu yàlla yi polythéistes yu mag yi min ahlil kitaab yi bokk ci les gens du livre kanaan gaa yi naan juif ak chrétien dañ dem safara moonu góom moom bëgg rek liñ calog xaw ma lan musulman kii christianisme ak musul musulman mais ñun waxuñ yooyu lu ñuy dialogue sax yàlla li mu dafa leer ñi nga xam ne dañoo ay bokkaalekat lañ te bokku ci ahlul kitaab yi waa gens du livre muy juifs et yi wala mushrikiin ak polythéistes yi ci païens yi paganistes yi gaa yi nga xam ne ay pa ba ñoom ñoom le paganisme la ñuy mu ne gaa fii naari jahannama biir safaraw jahannama la ñuy nekk xaalidiina fiyaa fa la ñuy béel abadan ba faw duñu fa génn loolu boo xamee ne lan moo leen fa dugal ndax xaqullaahi bii lañu joxul lañu lañu lañu lañu lañu sànni mooy jaamu yàlla te doo ko bokkaale dara loolu mooy xaqullaahi ala al ibaad an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a ñu jaamu ko te bu ñu bokkaaleeg moom dara dara dara dara ak kenn ak lenn bu waaye màgg màgg màgg màgg nag ba nga ne a ah, moom nag euh, moom sax mën nañ ne léegi moom mook yàlla moom daanaka euh, yàlla balaa def du def dara loo xam ne waa ji d'accord déedéet loolu dalul teggin sa ak sa borom nan la nit di mën a waxeloo jaam nga bëgg koo yemaleeg borom déedéet yemuñu kon loolu la wax mu ne ko léegi nag kantaa àpp jaam ci yàlla bu ñu nee àpp ci yàlla nag tekkiwul ne du du sens bi premier partie hadis bi am mooy xaqullaahi ala al ibaad loolu obligation la alors bu buñ la nee xaq mooy ci bépp jaam nga jaamu yàlla te doo ko bokkaale moom dara ay ya'budu xam nga luy ibaada tariqul muhabbad mooy yoon woo xam ne dañu ko joggee joggee joggi mooy danga naan ci sa kanamu yoon wi nga xam ne dañu koo xàll wi nga xam ne dañu fas yi dañu koo jéggee jéggi ci àll bi nawet bi da gis côté yoo xam ne moom lu mooy ci daw di jaar loolu moom lu nawet bi naat naat naat lu mu taw taw noonu pluie luxuriante dëkk bi euh, euh, dara bi ak caawa mi foofu du am ñax ndax lan fas yi ak mbaam yi ci lañuy jaar di ko dégg saa su ak fi nit ñuy jaar nga gis foo xam ne am ñax la nga gis foo xam nit ñi dañ koy dañ koo defu yoon xàll ko di fa jaar foofu nu man ni mel du taa ndax la du am ñax ndax nit ñi gis nga noonu ñu koy joggee ba nga xam ni te du rébellé wu ni lan moo tax ngeen may joggi ba man manuma vert comme sama sa ñi nekk sama wet jaam noonu ngay mel ay ñaamu du ngeen jaamu yàlla te bu ngeen ko bokkaale am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi jaamu mais dañuy bokkaale ñoom yéetal yàlla lañ manu il faut ñu am nuñ ko bokkaale suñu diw nag moom am na ci part yoo xam ne kenn mënu ko yàlla mënul def dara sama loolu dëgg loolu loolu loolu du te yàlla nee na man maa gën a doyloo surakaa yi ñu mel may boole ku ma ku ma boole di leen rek ma bàyyi ko lool nga ko demal ak sa loolu nga may boole ndax yàlla dafa fiir ak fiiraangeem mooy bëggul kenn di ko bokkaale kenn wala lenn ci njaamu gi nga xam ne c'est exclusivement réservé à Allah azza wa jalla léegi nag loolu bokkul ak beneen partie bi mooy wamaa xaqul euh, euh, ibaadi ala allah loolu nekkul ne jaam yi dañoo am obligation ci yàlla bu def li yàlla kenn tënku ko ci daal fa'alun lima yurid mooy def lu ko neex képp ba fi am ta moom lay def kenn mënu ci dara te kenn du weñ loxoom ci dara amul kenn koo xam ne mooy taxaw forcer yàlla wala tax lu yàlla namoon ne lii way am kooku ne ko du fi am fa'aalun limaa yurid buur yàlla daal mooy aji defaa kon na limaa yurid li ko soob képp ko fiy am nguuram gi mais li ko neex rek ka fiy am point barre ku mu neex lakal hamd ku mu neex daal yaa ngi ci lu baax ku mu naqari nag mooy yow da yokk sax ñaawaay te tamit boo continuer ci loolu ba dee da lay buggal kon obligation wa maa xaqul wa xaqul ibaadi ala dafa am lu muy war a defal jaam boroomam ci ko moom di ko liggéeyal di ko defal la mais est-ce que man nañoo taxaw ne euh, léegi ki ko moom tamit moom da am obligation envers esclave bi mu defal ko li loolu amul esclave day am sax salaire amul salaire amul neexal tout dépend ci ki ko moom bu ko neexee mu liggéey loo ko vingt quatre heures sur vingt quatre ta du ko jox dërëm loolu bu dee ci nit ñi la xalaatal ki nga xam ne nag moom moom moom ñi créer leen jëli leen ci loo xamante ne mooy nekku ñoon dara kon mu ne àqu euh, jaam yi ci yàlla lool tekkiwul na ñoom dañoo amul àq ci kaw yàlla que par force walla léegi ñoom buñ defee li for par force yàlla def li ay man nag woor naa ba kii non yàlla waxoon na euh, euh, saw mu moo ko mooma ah, te moom moo koy fay kon nag woor naa trente jours damaa xiif été bu metti bii nga naan la xiif bopp ba léegi lekk lekkuma naanuma kon nag woor na téye sama bopp kii non non moom moom foog mu fay ma ah non moo la ne yàlla nangu nag yàlla xam na ne suñu jëf yu bari bu ñu ci génnee sellal sellal daanaka du ci am sax ndax kat sellal la amru rabbi min ashabil umuri li suñ bi waxoon ci wax ci ci ci masaali waat naa ko ci sama waat naa ko la amru rabbi waat naa ko ci dundu borom bi nga xam ne moom du jeex bu yàlla moom dundam amul fu mu amul fu yem min ashabil umuri waat naa ne man euh, Cheikhul Xadim radiyallahu anhu kënee lool bokk na ci li gën a metti ci mbir yi def jëf yoo xam ne mooy daray daray keneen ne lépp c'est yàlla non waxuma nag ay ay ay ay ay taxaw naan man lii moom man moom sama xel dafa sellu voilà man lépp loolu taxul may wax loolu moom taxul loolu foog naa ñépp euh, comprendre nañ ne loolu taxul ñuy wax parce que ad-da'awi moom woote wu loolu tekkiwul lu bari sa n'engage que ñi nga xam ne ñoo leen di jéem a woote woo woote woo moom amul benn njariñ moom voilà moo tax lu jafe la moo tax mënoo ne def naa lii par force kon yàlla yàlla moom gis nga jaam ñépp yow mal bu leen neexoon jël dugal sa kenn lu taxaw ne ko pourquoi ndax kat yàlla yéen lañuy laaj yéen jaam yi ñun jaam lañuy laaj lu tax mais yàlla kenn du ko laaj lu tax te moom xakim la te laa yuxliful mi'ad lu mu diggee nag dina ko def mu ne kon mu ne Seydina Mu'aaz moom alayhi salaatu wassalaam est-ce mu ne ko àqu jaami ci yàlla mooy loo xam ne yàllaa ko def noonu rek ne moom moo ci jël ah moo ne lii lu ma jël la pour képp ku ma defal lii ma defal ko lii loolu rek la loolu rek la ci coobareem rek la ne pas ci jëfu kenn ndax ki ki ki nga xam ne day jeex kooku manula manul manul di di déterminer ki nga xam ne du jeex jaam yi dañuy jeex du kooku kuy jeex te am na jamono amul woon du kooku mooy ñëw di jéem a déterminer jëfu koo xamante ne wala ay namm namm borom bi nga xamante ne nii moom moo créé kooku talaata laata muy nekk mu ngi fi woon te kooku jóge dina fi jóge moom mu ndes fi di nekk ndax moom alxayyul qayyum kon mu ne ko àqu li yàlla jël ngir képp koo xam ne jaamu nga ko comme ni mu wax fee àq bi nga xam ne loolu moom la am ci kaw jaam ne mu ne mooy mu bañ leen mbugal mu bañ leen mbugal bu dee ne bokkaale wuñu ko Seydina Muaz radiyallahu anhu nee na mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam afa ubashira ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax mu bégal nit ñi wax leen lii nga ma wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko déedéet ndax boo leen ko waxee kat dañuy bàyyeeku dañuy bàyyeeku dootul jëfati dara ndax am na nit ñoo xam ne ñoom yenn yi bu ñu ko xasee xam a ah ku nekk comme xadiis yi naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man qaala laa ilaha illa allah daxalal janna ku wax laa ilaha illa allah rek dugg ngaa janna am na gaa yoo xam ne gis nga boo leen waxee loolu te leeralu leen mais dañuy ña mooy àgg nañu ci laa ilaha illallah dem di defe lu leen neex xas nañ koo wax di defe lu leen neex mooy seen impunité te nag lool bu ñu ko defee alxude ndax wala ya'manu makrullah makrallahi illa al qawmul fasiqun gaay kàccoor yi génn topp kàccoor yu dëgg mooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy am kóolute ci pexe yàlla yow nekk julli sax kan moo la na ci ngay ci ngay ñaata ay ñoo xam ne dañu gëmoon seen instant yu mujj ñu weddi waaye ñaata nga gis ñoo xam ne gëmuñu woon dara seen dernier instant ñu ñu ñu gëm comme ni yonent mi salaatu salaam wax jëf bi nga jëf jëfu àjjana ba dara des woolu dul illaa zira am pa mu jëf jëfi safara dem fa vice versa kon moo tax mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko bu leen ko wax ndax dañuy bàyyeeku Seydina Muaaz ibn Jabal nag xadiis bi da ko wax ba nga xam ne ci lay génne àddina ndax ragal xalaat li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëkku ci koo xam ne day nëbb xam-xam Allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ci xadiis boo xam ne Seydina Abu Hurayra moo ko solo moo ko jële ci moom imaam at daal dina koy solo Eh, sanadam bu xasan la na ko noon imaam ibn Hibbaan yonent bi seydna abu hurayra mu ne qaala rasulullah ni'ma rajulu abu bakrin ni'ma rajulu umar ni'ma rajulu mu'aaz ibn jabal waaw akbar seydna abu hurayra mu ne yonent bi da alayhi salaatu wasalaam dégg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ni'ma rajulu eskay bi la góor abu bakrin di seydna abu bakr waaye ni'mar rajulu ëskëy biléb góor omar di seydina omar mu ne ni'mar rajulu ëskëy biléb góor Mu'aaz ibn Jabal di seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom la aleyhi salaatu wassalaam jàngaloon ci jege gu mu ko jege woon moom seydina Mu'aaz ibn Jabal xadiis boobu nga xam ne imaam Abu Daawud moo ko solo ak imaam An-Nasaa'i naka noonu imaam alxaakim daal dina koy solo daal di koy wéral imaam addahabi ànd ceeg moom muy xadiis bu ñu xam ci musalsal al musalsalu euh, euh, euh, bil mahabba mooy xam nga ci xam-xamu xadiis boroom xam-xam yi en général bari na ci ñoom ñoo xam ne booy jàng xadiis daa am xadiis yu ñu leen jëkk jàngal al musalsal bu bil awwaliya bi nga xam ne mooy musalsal mooy musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambaanil fata kadaka qad xaddatanihi qaa'ima aw ba'da an xaddatani tabassama loolu gisoon nañ ko bu yàggul am ah waxoon nañ ko fi jàppatuma kii bi mais yàggatul kañ lañ ko fi doon wax musalsal mooy euh, ah fàttaliku naa ko walillahi alhamdu wal minna mooy bi ñuy gis tarjama Seydina Abdullah ibn Salam bi ñuy wax ne moom mooy musalsal boobu comme li imaam al-Hafiz ibn Raj ak imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ne bii bokk na ci musalsal yi gën a wóor yi gën a wéer yu existé mooy bi nga xam ne suuratu Saff bi Abdullah